moo di ñu beneen xadiis muy xadiis quatre cent quatre-vingts rawa an abdillahi bni amri bni al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala marra alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nu'aaliju xussan lanaa faqaala maa haazaa faqulnaa qad wahaa fa nahnu nuslihuhu fa qaala maa uraa al-amra illaa a'jala min dhaalika rawaahu abu daawuud wat-tirmidhii rahmatullahi alayhimaa bi isnaadi al-buxaari wa muslim wa qaala at-tirmidhii hadiithun hasanun sahiih mu ne wa an Abdullah ibn Amr mu ne hadiis bi mu ngi koy jëlee ci sayyidinaa mawlaanaa Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaal mu ne nee na an radiyallahu anhuma ndax baayam Amr ibn al-Aas ah, mu ne annahu qaala mu ne marra romb na kon xadis numéro quatre cent quatre-vingt ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk mu ne marra romb na alaynaa ci ñun rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nu'aaliju xussan lanaa fekk ñu ngi réparer di defaraat di joyanti xussan lana al xussu mooy kër la boo xam ne néeg la boo xam ne wala kër la boo xam ne dañ koo defare benn néeg ci ay bant waaw ay bant lañ koy defare loolu mooy xuss eh, léegi nag eh, ak ay mbóob façon yooyu lañ koy defare quoi léeg-léeg nag buñ koy joyant di ko defaraat dañuy utal eh, utiliser ban bi léeg-léeg ngir mu gën a dëgër voilà ngir gën gin ko ko dëgëri la voilà loolu lay wax léegi nag mu ne ñun noonu lañ doon def ah mu ne mu ngi ñu romb nag ñuy ñuy ñuy suñu néeg boo suñu néeg boobee suñu benn kabaan benn façon bu ñu dëkk rek wala suñu benn mbaar fa mu ne ñu maada mais lii lan la faqul naa ñu ne ko qad wahaade ñu ne yonent way saa salaam c'est affaire bi dafa commencé jooyante ku quoi dafa commencé jo kii jeng commencé yàqu waaw <laughs> mooy daa commencé xotteeku ash-shaqqu fi shay'i mooy al borom al qaamus mu ne al wahyu ash-shaqqu fi shay'i jam'uhu wahyu wa awhiya waaw waaw kon loolu la mu ne kon euh, loolu la ah mu ne kon euh, ñu ne ko ah daa commencé xarbe daa commencé daal yàqu fa nahnu nuslihuhu loolu nag dañu gis yow yonent bay saa saam ñu nekk nii di ko réparer di ko defaraat fa qaala nee na yonent way saa saam ne maa uraa ne yaakaaruma du maa araade maa uraa mooy yaakaaruma maa adunnu ah maa uraa al amra lu dul gisuma mbir mi këne ja yaakaaruma njortuma këne mbir mi al amra illaa min dalik ah <laughs> mooy këne jàppuma ne mbir mooy mbir mi gin naa jege lii de waaw mooy la al ajal mooy àpp bi bi boroom mbaar mii naan day jooyanti mbaar wala néeg bi yow fa koy jooyantee jamono nga koy jooyantee sab sab sab sab kii gën a një moo gën a gaaw sab sab àpp bi la sa boroom defaloon moo tax am na ci benn riwaay da ne al gisuma maa uraa maa uraa yaakaaruma këne ah al amra illa asraa min dalik lu dul ne sa ab nit ki moo gën a jege fa muy nekk di jooyanti ab néeg buy waaja daanu Allahu akbar <laughs> mu ne nag rawahu Abu Dawud mu ne hadis bi al Abu Dawud as-Sijistaniyu soloo na ko wat at-Tirmidhi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima mu ne bi isnaad al Bukhari wa Muslim mu ne nag lii ci càllale imaamul Bukhari ak Muslim mooy la liñ la bëgg wax mooy ci charte muslim ak imaamul Buxaari muslim la mooy charte saxiixayni nga xam ne xadiis yi gën a wér mooy yi la hmm? ah mooy yi nga xamante ne dañoo nekk muttafaqun alayhi ak yi nga xamante ne nii dañoo nekk ci seen charte ak bi nga xamante ne imaamul Buxaari ak yi nga xamante ne nii ah charte imaamu muslim ak yi nga xamante ne nii. imaamul Buxaari kese da cee wuute da cee wuute voilà après imaamu Muslim kese am yoo xamante ak yi nga xamante ne charte imaamul Buxaari ak imaam Muslim ak charte imaam Muslim ah kon mooy dalaa bëgg wax ne ñii nii euh, hadis bi càllale bi góor yi fi nekk mooy rijaalu saxiix beneen façon wax dañ ko wax wa rijaalu rijaalu saxiix wala rijaalu saxiixayni mooy góor yi waa saxiixayni ñoo nekk ci càllale yi moom la naan la. bi isnaadil Buxaari ci sanadu imaamul Buxaari wa Muslim mooy même ni ngay fekk ci càllale xadiis bii ñoom ngay fekk fekk nga leen ci téere imaamul Buxaari imaam Muslim ca càllale ya mu ne wa qaala Tirmiziyu ma ne al imaam Abu Iisa at-Tirmiziyu rahimahullah moom bi mu soloowee xadiis bi dane xadiisun xasanun saxiix mu ne xadiis la xasanun bu baax saxiixun bu wér kon laaj gi première laaj bi mooy est ce que ñoom ñaar kese ñoom ñoo ko solo dañ naan le déedéet al imaamu al imaamu Ahmad di sëriñu imaam Abu Dawud as-Sijistani solo na ko waaye na noonu al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii al imaamu Abu Dawud nee na rawaa Abu Dawud moom rahimahullah mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adab baabu maa jaa'a fil binaa mu ne haddathanaa Musaddad ibnu Musarhad al imaam Abu Dawud as-Sijistani mu ne nettali nañu Musaddad ibn Musarhad Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hafs ki ñu nettali mooy Hafs mooy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya ibn Malik ibn al-Harith ibn Tha'laba ibn Amir ibn Rabi' ibn Amir ibn Jusham Ah, rahimahullah an-Nakha'i Abu Umar al-Kufi al-Qadi juge de woon waan al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahum Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Amr moom moo eh, non non non an Abi Safar moo ko jëlee eh, al-A'mash jëlee ko ci Abu Safar di Sa'id ibn Yuh Yuh Yuh Mod Yuh Yuh nan la ko imaamul kii waxee <laughs> imaam imaam imaam imaam at-Tirmidhi leeral na Abu Safar mii mu ne mooy e, kii la Yuhmid voilà Abu Safar <laughs> mooy Sa'id ibn Yuhmid voilà kon mu ngi noonu mu ne ko naan bi Safar mu jële ko kon ci Sa'id ibn Yuhmid ñii ne non Ibn Ahmad la ñii ne Ibn Amr en tout cas mooy al-Hamadaniyu al-Kufiyu ath-Thawriyu rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Amr moom moo ko jële ci Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ah, muy ah, Abu Muhammad ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Nasir ta eh, sahabi ibn sahabi ya Abdallah baayam di ah, Amr ibn al-As radiyallahu anil jami' annahu qala marra bi rasulullah boobu dane fii imam Abu Dawud xam nga riwaaya bi imam an-Nawawi indi na marra bina dana yonent way sa sam marra alayna daf ñoo romb bii nag dane marra bi ci imam Abu Dawud nee na yonent saa saam daf maa man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana utayyinu ha'itan lii ana wa ummi voilà <laughs> nee na maa ngi jël tiin tiin bi mooy utayyinu mooy damay jël li nga xamante ne euh, damay réparer euh, mur ba ha'it mooy mur ah boo xam ne moom man maa ko moom ma koy réparer ak li nga xamante ne nii mooy euh, kii nu mu way tin tin ah tin mooy ban <laughs> waaw ah mooy ban ban bi laa ko doon réparer mu ne man ak sama yaay ah ñoo ko doon réparer waaw <laughs> non lu yéemee gi ah lu yéemee gi gis nga yaayam mi yaayam mii keroog bokk xam nga bon euh, yow euh, mooy euh, keroog <laughs> ñi nga xamante ne nii keroog waa Quraysh hein dañ leen a génne woon bi ñuy dem Uhud hmm? yaayam mii bokkoon na ci Allahu akbar <laughs> bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo demoon euh, Uhud ngir ngir gi gën a kii dudd di gën a euh, euh, xërtal di gën a sawarloo yéegaru Quraysh ngir tey moom bu xare bi commencé Uhud bu kenn daw mais Hind leen jiite woon muy Ra'ita bint al bint Munabbih as-Sahmiya waaw <laughs> akbar xam nga Abdallah ibn Amr moom baayam onze la ko maje am ñu ne douze ans <laughs> mooy Amr ibn al-As daa teel am doom <laughs> soxnaam si nag muy Ra'ita bint al-Hajjaj al-Hajjaj ibn eh, kii moom moom ku yées la woon waaw <laughs> Munabbih ak Nubayh bint al-Hajjaj ak ñoo yéesoon waaw Ra'ita Ra'ita bii nii eh, moom bokkoon na ci jigéen ñooñu Allahu akbar Raa'ita bint Munabbih walla bint Munabbih la Munabbih ibn al-Hajjaj walla moom moomu ah, keroog bi Hind di bokk na Amr ibn al bi muy génn di ñuy dem di xare Uhud Abu Sufyaan génnaale soxnaam ah Mus'ab ibn Umayr yaayam génnaale ànd ak doo ñoom Abu Aziz ak gaa yoo <laughs> ak yeneen i jigéen bokkoon na ci raita bi di yaayu ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Amr ibn al-As waaye xoolal rek keroog nga xam ne ca la Hind doon waxe waxam yow rek ah wayhan bani abdiddar wayhan humata ladbar ah darban bi kulli battar nahnu banatu tariq namshi ala an-namariq wal misku fil mafariq in tubbiru nuaniq aw tuddirunu fariq firaqa ghayri waamiq foog naa wax nañ ko fan yi jigéen ñi ànd ak ñoom ñu yor seen dufu yi di dóor ngir gina sawarloo yéeféru Quraysh yi <laughs> moom nii ci la woon ndeysaan waaw xoolal yàlla def rek mooy presque ñu jiite xare ba ñëpp nekk ay jullit waaw moo tax baleen yonent bay saa saam naree di ñaan yàlla suñu borom wàcc lay salaka min al waaw ne ko bàyyi leen rek waaw ñii def nañ lu garaaw tey ba rey ñu bari ci jullit ñi ba gaañ leen yi waaye nag mbir yi mooy seeru dugg ci di ko nangu loolu newul sa loxo sama loxo la nekk <laughs> waaw allahu akbar ñoom ñépp tuub ñoom jiite woon Safwaan ibn Umayya tuub na Ikrimah ibn Abi Jahl tuub na Amr ibn al-Aas ah, ibn eh, eh, eh, ibn Abi Umayya tuub na façon yooyu yépp waaw ñoom Xaalid ibn walid mi contourné woon montagne bi ñoom ñëpp tuub nañ radiyallahu anhum ñoom ñëpp a mujj tuub allahu euh, euh, Raa'ita nee yonent way saa saam daf maa romb allahu akbar <laughs> waaw marra ah, mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de man abu da man man man euh, Amr as daf maa romb bi Rasulullah sallallahu wa sallam wa ana utayyinu haa'itan ana wa ummi fekk maa ngi defar di di dëgëral suñu benn mur buy waaj a wadd bu waaj a daanu ak benn ban buñ ko xam ne moom lañ ko doon dëgërale ngir consolider ko ngir dëgëral ko mu bañ a daanu mu ne man ak sama yaay kon di Raa'ita <laughs> radiyallahu anhuma fa qaala mu ne ma ma hada ya Abdallah nee na yenentu way saa saam ne ma mais lii lan la kon premièrement dañuy xam ne xew-xew bi c'est bien après Uhud <laughs> waaw ma hada ya Abdallah mais Abdallah lii la fa qultu nee na ko ya rasulallah shay'un uslihu ma ne ko lii de moo xamante ne nii moom la yëwénal rek fa qaala mu ne al amru asra'u min zalik ah mooy mbir mi ginnaa jeg ginnaa gaaw lii de <laughs> waaw mooy faatu moo gën gaaw ci miir bu yàqu ñu koy jooyanti ak miir boo xam ne sax yàqoogul waaye yaa ngi mu wadd waaw <laughs> <laughs> boo ko jooyantewul mu wadd mooy faatoo ko gën a gaaw noonu al imaam Abu Dawud mais indi waat nag lu mel ni hadiisu ni ko imaamu Tirmidhi indi ci ginnaaw après mu indi loolu dana haddathana Usmaan ibn Abi Shayba al imaam Abu Dawud mu ne haddathana nettali nañu Usmaan ibn Abi Shayba wa Hannaad ah Hannaad gis nañ ko mu ne Usman ibn Abi Shayba mooy grand frère wu Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah euh, ibn Muhammad Abdallah ibn Muhammad ah Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman al-Absi al-Kufi rahimahullah muy ibn Abi Shayba ah moo frère am bi wa Hannad Hannad gis nañ ko sànq euh, al mu ne al-ma'na maanaam qaala ñu ne haddathana Abu Muawiya gis nañ ko nga Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum ad-Darir al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-A'mash mu jël ko ci Sulayman ibn Mihran al-Kahili al-A'mash bi isnadi hada qaala marra alayya xoolal lii Imam Abu Dawud beneen euh, ni mu ko solo mu ne dafa romb ci man Rasulullah dawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nu'aliju khussan lana waha te ñun kon xam nañ ñan ñoo ko doon def xam nañ ne kon moom la woon ak yaayam <laughs> waaw ñu ngi réparé suñu benn mur boo xam ne suñu benn euh, mur boo xam ne kat ah mu nga doon waaj a wadd de wala boo ah baaxatul de fa qaala mu ne ma hada fa qulna xussun lana waha fa nahnu nuslihu fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma ura al amra illa ajala min zalik comme ni ko al imam abu at-tirmidhi ah imam at-tirmidhi léegi gis nañ abu dawud ni mu ko euh, euh, euh, nu xool imam at-tirmidhi te gis nga góor ñim la bi isnad al-bukhari wa muslim mais c'est la même chose ñoom dafay Musaddad ibn Musarhad la ne haddathana Musaddad ibn Musarhad ah Musaddad ci moo demee Sahihayni da nga fay fekk ak Hafs ibn Ghiyaas da nga ko fay fekk <laughs> waaye al-A'mash Sulaymaan ibn Mihraan da nga ko Abu Safar mu ngi noonee aywa Jallal Abdallah ibn Amr moom saxaaba la taxul ñuy wax kon mu ngi noonu kon affaire bi lii la lii moo tax moom al imaamu eh, mu wax lool kan daal imaamu at-Tirmidhi mu ngi kon di abwaabu zuhdi an Rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi qasr al amal wax ci néewal ay ay yow lu nekk nga naan projet bu nekk nga am ko déedéet loolu da lay sonal képp wa yulhihimul amal la alxuraan wax waaw gars yi bokk na li leen sànq waaw mooy dañuy nekk rek di di di yu dul jeex au lieu ñu xool loo xamante ne nii nee nañ lii amaana mu dal ñu dinañu déedéet déedéet waaw waaw daxaru te borom bañam waxoon ñu mel noonu mooy da leena da leen doon ŋàññ te suuratul Hijr zarhum waaw moo rubamaa yawaddu alladhina kafaru law kaanu muslimiin waaw zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamuun waaw mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam bàyyi leen rek yàqulu ñuy lekk rek di ñoom jàpp nañ ne àddina bi lekk lu neex kese la wayamaan netama taxu ñuy bànneexu di ut plaisiru seen pëyeeg seen bët yeeg seen yooyu kese loo wax ñuy nekk ci distraction yu dul jeex wayul li himul amal mu leen di foowe di leen fëkk sori leen yàlla al amalu seen mëbët yeen am waaw mëbët yi <laughs> waaw waaw espoir nangam nangam du espoir de mooy mëbët yi waa espoir waa espoir espoir yu baaxul la par espoir man na baax man na bon espérance moo baax voilà <laughs> fa sawfa ya'lamun ñii xëy def ñoo xam bàyyi leen rek waaw waaw bàyyi leen foofu ñu xool wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun ñooy xëy def la ñoo xam te dinañu xam kon nag yooyu moo baabu mu ngi ko indi ci waaw mu ne haddathana Hannaad gis nañ ko sànq ibnu Sari Abu Sari rahimahullahu ta'ala al-Kufi qaala mu ne haddathana Abu Muawiya gis nañ ko sànq Muhammad ibn Khazim rahimahullah al-Amashi gis nañ ko sànq Abi Safari gis nañ ko sànq Amr ibn Amr radiyallahu anhu annahu qaala marra alaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nu'aaliju khussan lanaa fa qaala maa haadhaa fa qulnaa qad wahaa fa nahnu nuslihuhu qaala maa ura al-amra illaa a'jala min dhaalik haadaa hadiithun hasanun sahiih wa abu as-Sabar ismuhu Sa'iid ibn Yuhmid wa yuqaalu ibnu Ahmad ath-Thawri nii la ko imaamu Tirmidhi indi waaw kon la imaamu Tirmidhi imaamu Nasaa'i imaam an-Nawawi ne wa qaala imaamu Tirmidhi ko solo na ne wa qaala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih la hada hadithun hasanun sahih après mu ne Abu Safar nee nag turam Sa'id ibn Yuhmid la am na nag ñu ne Ahmad euh, ibn Ahmad la as-Sawri rahimahullahu ta'ala kon hadith baa ngi nii léegi moom ah waaw la lenn la rek mooy fi ñu jógee sànq ci hadith bee Sayyidina radiyallahu anhu nee na bu leen jàpp yonent bi saa saam nee na bu leen fi jàpp ay di ut ay mbiri àddina rek di dajale fàtte seen borom bu leen ko def ndax da ngeen koy soppata bu boobaa ngeen am problème waaw kon nag fii see mare lu mel noonu la waaw da leen a fekk ñuy jooyanti seenu mbaar waaw ñu jël tiin di ko ci defar ngir mu gën a baax waaw waaw léegi nag ngir mu dëgër moo ñu ne ko kat waxaa de loolu dañ ci jàng ne mooy lëkkaale bu buntu bi d'abord mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dëddu àddina moo tax mu ne yow nit ki defal al al mawta nasba aynayk na nekk en face de toi tout le temps moo tax mu doon wax dee leen fàttaliku ki nga xam ne mooy damm la zaat yi waaw muy waaw bari leen lu leen di fàttaliku ki nga xam ne mooy damm bànneex yi mooy dee mooy faatu waaw ndax képp fu faatu la mort fu mu frappé nga xam ne ñii moom musiba dal na leen waaw du ñu nekk ñu joya jovial de mukk waaw da gis ñépp daal dina teg xar kanam yi ñii génne bu dee ka ñay génne noir fumé ay noir fumé ngir wane ne dëgg lañ nekk yére yu ñuul yi <laughs> waaw rongoñ yaag musuwaar yi bari lool bakkan yay sotti rongoñ yay sotti waaw ku fàttale ku loolu te ne yow diñ ci jaar yenn caaxaan yi man na laa man man nga koo moytu waaw loolu la bëgg a wax fii waaw da leen a fekk ñuy jooyanti lii mu bañ jooyanti loolu seen xol aju ci loolu ñuy def waaw mooy di dëgëral loo xamante ne nii man lu may luy tax ma gën a man a <laughs> ma gën a nekk ci àddina bi loolu bu mu tax nga fàtte sa borooma ah. waaw <laughs> ndax kat man de xaw ma te gis naa ne al amra xam na ko lool du nu njorto këne ah. mbir mi moo gën a gaaw kan la yaroon bi wax ne yow kañ ngay faatu ah amul benn âge bu nit di dund lu dul âge bu mel noonu ne am nañu ko tollu faatu comme niñ ko fi yàggee gis tax te xam-xam boo xam ne ñépp ko am xanaa ku ko dundul it gis nga ko wala koo xamul ku ko dund dégg nga ko waaw mbir mi fi la yàlla a faate yow jaam bi moo gën a gaaw fa ngay jooyantee sa mbaar muy waaj a daanu wala di defar di réparer sa mur buy waaj a tëj waaw Allahu akbar waaw mooy lu ma waxoon nañ ko ci ci hadis bi ñu génn melal ni kon ci àddina bi ku mel ni kuy romb yoon rek wala koo xamante ni ah ah ab nga waaw moo tax it am na saxaaba yu mu ko waxoon man nekkuma ak yéen lu dul ak àddina bi lu dul koo xam ne daa nekk ci tukki waaw après toog seen rek di mu noppalaku après ngir demaat loolu kese la waaw dinañ ko gis hadis hadis hadis bi 486 euh, waaw waaw mu ne man noonu laa mel ak àddina bi de <laughs> aji warkat laa boo xam ne damaa wàcc ci ronu benn garab rek ngir noppalaku après damay jóg damay dem. la ma fay nekk noonu nag bu ma jàppee ne man ah je suis chez moi alors là euh, je sens que euh, voilà euh, c'est mon demeure éternelle nooy nax nga sa bopp de ndax mbir mi moo gën a gaaw lool ñaata nit ñoo waajal tabax ay kër yoo xam ne lu nekk lañ ci def ak kër wala ab dëkk waaye lu nekk ñu def ko ci waaye inauguré wuñ ko de <laughs> waaw inauguré wuñ ko ba kër ga paree la ñu faatu laata ñuy gis kër ga faatu nañ kon kay mbir mi moo gën a gaaw mbir yi waaw fi ngay gaaree benn affaire naan xaaral ma yéeg fii ñëw jënd mburu gi nga dugg ci boulangerie bi sa kër bi arrêté nga wadd gars yi jël le ñu ne bon malaise finalement il est waaw mooy façon bu nekk rek am nga ci yu mel noonu kuy dem di gunge nit dëpp doog fenn faatu fa kon man mbir mi asra'u min zalika mooy yow nit ki li la yonent bay saasaam bi waxu la ne bon dajale mooy di defaru kër guy waaj a daanu baaxul déedéet bañ a defar <laughs> ko da waxu loolu <laughs> loolu moo tax Seydina Al-Xadir ah ne woon Seydina ba mu àndee Seydina Muusaa <laughs> waaw eh, ñuy dox ca seen dox bu am solo boo bële ba romb benn waa dëkk ñu laal leen laaj ngir ñu dimbali leen gaa yi bañ quoi fantalaqaa hattaa idaa atayaa ahla qaryatin istat'amaa ahlahaa fa'abaw an yudayyifuuhumaa fawajadaa fiihaa jidaaran yuriidu an yanqadda faqaamahu qaala law shi'ta lattaxadta alayhi ajran qaala haaza firaaqu bayni wa baynik sa-unabbi'uka bi-ta'wiili maa lam tastati' alayhi sabraa ah suñu boroom di ñu nettali loolu ngir ñu am dégg-dégg ci al ci alquraan ak hadiis yi attention <laughs> yonent bi alayhi salaatu waxul benn yoon ne joyanti mbaar muy waaja daaru daa xaraam <laughs> wala sa kër di waaja màmp ndax maçon ya lekk nañu ciment ba <laughs> defal la suufut neen <laughs> nga koy réparer ñu ne la bu ko réparer bàyyil mu dal sa kaw kan moo la wax loolu kan moo la wax loolu waxu loolu waaw wala sax maçon ba def na lim def waaye seen liggéey bi corrosion bi fi am yéena ci def matériaux yoo xam ne day gaawe yàqu mu yàqu muy daaru luñ lay wax toogal mu wadd sa kaw déedéet joyanti ko laa wax wala tulqu bu leen sànni seen bopp ila bi nee na leen sànni ci la leen di alal kon Seyna Muusa ak Seyna al-Xadir alayhim as-salaatu was-salaam fantalaqa ñu wëy hatta ahla qarya ba ñuy dëkkalee waa waa dëkk boo xam ne ñoom ay maa nay lañ woon istat'ama ahlaha comme kay doxandéem lañ ci tukki lañ nekk seen provision seen zaat jeex na amatuñ ñu yóbbal bu ñu mën a lekk ak naan ah ñu sàkku waa dëkk ba waa du ngeen ñu may ah lu ñu lu ñu lu ñu jàppandi waay lu ñu dundee waay lu ñu naan ak lu ñu lekk fa abaw gaa yi bañ ñooy xam nga ne ñooñu ay ngott ay nay dëgg ngongo <laughs> gan ñaari gan sawaay du ngeen leen jàppale ñu ne ñoo dee aka bari ci ci nit ñi léegi te nag nay da lay wan ne nay yàgg na de <laughs> gaa yi bañ ak ñu lay fuuxuma mooy xaqu bay fi ñu ne duñ ko def aqu gan waaw loolu gisoon nañ ko gan kay am na ay ay ñetti fan yoo xam ne da nga koo war a teral waxoon nañ la nga bàyyi fan nay gi nga nekke fu ñu waxe nga naan noo man du ma lekk loolu après yow boo ko lekkul gan gi nga defal ko ko <laughs> ñoom ñu bañ na duñ leen ganale fa wajada fiha jidaaran ñu fekk fa benn mur boo xam ne am yuridu an yanqadda mu ngay waaj a wadda fa aqaama Seydina Xadir ne Seydina Muusa jàppale ma ñu taxawal affaire bii ñu defar ko bañ ko taxawalee waaw lu tax bu doon ne taxawal mur daa xaraam yaakaar nga ne moos ñaar ñii dinañ ko taxaw <laughs> ah mukku xaala mi ngi ko defee nag ba pare nag Seydina Muusa ne ko nag ah law shi'ta lattaxadta alayhi ajran ah. <laughs> yow nag comme que nag xalaat bii yaa ko joxe bañ jàpp ba defaral leen mur bi te ñoom dañ leen a wax ñu ganale ñu bañ bu neexoon nga leen man dinaa leen ko defaral mais après da ngeen may xëy <laughs> mano ko nag yow waxoon naa la boo àndeñ man bul laaj <laughs> hada firaqu bayni fii nag mooy suñu tàqale koo maag yow <laughs> waaye nag ah man du ma ne waa comme que def na la ma ko ne woon bu ko def kon nag du ma la du ma la leeral dara déedéet sanction déedéet yooyu nga xam ne moom la ñeen ñenn ñi def waaw mu ne déedéet waaye nag dinaa la leeral sa unabbuka xel séef naa laa leeral xabaar la ma lam tastati alayhi sabra yi nga xam ne mënoo woo ko noonu muñ te bi mu xew kon affaire bi c'est juste pour wax ne gis ne ñi dañ doon yéwénal ab miir suuf koy nekk lay saa saam day xëcc jaam bi tout le temps di la wan loo ko nekk nekk bu ci sa xol aju waaw bul jàpp ne yow ah man nag tabax naa kër xam ne l'architecte nee na ma bon jii kër gi vraiment il a été ça a été bien construit avec béton armé yeeg yooyu mën na def téeméeri at ma jàpp ne man comme que kër gi at lañ ma ne moom la man a def man téeméeri at laa fi am te yow ba ngay defar kër gi am nga quarante cinq waa cinquante loolu nga la yonent way sa sam di bañ loo ne la mbir mi gën naa gaaw loolu de <laughs> waaw mooy dee saa su ne mën na laa fëgg waaw waaw ku sa àpp jot malakul mawt dina dikk fëgg la pare nga am amut solo amut solo waaw kon nag mu ngi noonu le waaw gis nga kon faatu ni mu gaawi ak ak li nga xamante ne mooy àpp doomu aadama bi te yàlla kenn waxul kenn dara mooy jamono da ngay defe dara rek dee mën na la faa dëkkal mooy pareel waaw moo taxoon Seydina Ibn Umar doon wax wa kaana Ibn Umar yaqul ila amsayta fala tantazir as-sabah wa ila asbahta fala tantazir al-masa wa min hayatika li mawtika wa min min sihhatika li maradika wa min hayatika li mawtika waaw moo taxoon mu doon wax lool waaw ndax yeneen tubay saa saa ma ko xamloo woon lool nag la bëgg a xamloo Seydina ibn Umar mi ibn Amr beneen Abdallah bi ibn Amr waaye ak yaayam di Ra'ita <laughs> radiyallahu anhuma wa ardaahuma non c'est que ma xalaataatee gaa yooyu <laughs> keroog waxoon rek da ngay da ngay naan non yàlla moo tax borom bi moom ku nekk rek. waaw bu kenn désespéré wu la taqnatu min rahmatillah bu leen ñëw ba naan noo diw moom de toute façon il est c'est mort moom ni muy yàq kii ak a kii kenn du ko reposé waa yaa ngi wax loo xam ne daraa la ci leeru te yërmande yàlla moo ëpp loolee mu def waaw te waxoon na wa rahmati wasi'at shay kon nag affaire baa ngoo ko waaw kon nag affaire baa ngoo mooy daal pareel la la bëgg a wax loo mën a am am ci àddina bu ci lonk sa xol pareel yéen nga yëg la ngay yëwanal ngir sa mbiru bopp àddina xamal ne man nga cee bañ a jot fruit ya fooy teef ya laata nga koy mën a bénéficier woo di ci di di ci bànneexoo wala di ci jariñoo borom bi mën na laa jël laata loolu nga ciy agsi mooy pare yow da nga war a pare waaw su malakul mawt di ñëwee bëgg bëgg sa waay sa bés sa bés la nga ne ko alhamdulilah alhamdulilah waaw mais bëgg bëgg nga naan rabbi irji'un <laughs> ah, borom bi xaaral waay. ay waay borom bi yéex a ñu tuuti waay bu ko defee ñu jëf lu baax kooku xam nga ne dafa foofu woon dara yow pare woo te yeneen tubaab saa saa am nag daa bëgg na ñëpp pare waaw ndax borom bi waxul kenn te képp ko parewul boo demee yow mal qiyaam wallahi di ko rëccu waaw di nga ko rëccu de waaw ndax voyage boobu kenn du fa demee voyage u asaaloo yow fii mu ne booy waroon a yi jóge euh, Lyon di dem ndakaar rek ni nga koy waajalee façon cerise bu ne nga jënd ko ah booy jóge euh, Sénégal mbaan Canada lu nekk nga ciy juddu di ko waajal di ko waajal lu ne ah boo jógee ngeexoox war a dem Casamance nga waajal ko lu ne nga waajal ko léegi nag bi dina mag bi ci yoon yëpp booy dem aji nga koy waajal booy umra di waajal booy dem Tokyo di waajal léegi yow bi gën a garaaw yëpp nag muy sa tukki ba nga war a dem àllaxira doo ko waajal te boobu yow xam nga bii dañ naan la dat sàngam la mais bii amoo dat sàngam mooy bis bu nekk mën nañ laa lool la yeneen tubaab yi saa saam di wax nii di ñu ci xëcc di ñu kii ngir ñu xam ne ah addina ah bi gaaw na kii ah attention ah faut pas faire faut ah attention ah <laughs> kon nag ñu noonu le kon affaire yi gaaw na dogalu yàlla daa gaaw de waaw kon nag ñu yem noonu insha allah bu bii ñëw.